day nekk suñu biir nañ dem laaj ko wa kii euh, Abu Juhayfa saxaaba la boon bu ndaw gisoon nañ tarjamaam radiyallahu anhu mu ne xaaral mu ñëw ci Seydina Ali te du moom kesee ko laaj dinañ ci gën a ñëw insha allah am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ ci Seydina Ali ne ko é eh, ne ko yaa amiral mu'minin ñun daa am luñ la doon la yow daa am waxuñu rek daa am lu la yonent ba lay saa saam beral yéen lu mu leen beral ci xam-xam loo xam ne daan door alxuraan xam nga lool mooy kadibu waxu caaxaan yi naan ñoom da Seydina Ali dafa am façon alxuraan boo xam ne bu ko yonent bi alayhi salaam beral kullu hadha kadib Seydina Ali radiyallahu anhu ci boppam moo ne loolu amul te taxoon ñu ñëw doon ko ko laaj mooy rumeur boobu dafa amoon nit ñi ñëw laaj ko waaw xanaa nag duñ ma ne Seydina Ali radiyallahu anhu day taqiya mooy di nëbb li nga xam ne ñëw ñu laaj ko moom mu wat ne loolu amut te nekk amirul mu'minin jiite jullit ñëpp di ragal di am lu ku muy ragal loolu loolu vraiment ak ak ak dal ci kawam la sax ak ñaawe jëme ci moom ak ñàkk teggin goo xam ne gu réeréeréy boo xam ne ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom fii mu ne dañuy defar ay mbiram mooy de mooy dañ koy jam loolu jam la nga nekk président jiite ñépp amirul mu'minin ba pare am looy tiit ngiy wax ngay waat ci loo xam ne leer na la demewul nii wal iyaadu billah loolu nan nga ko man a askanele ku toll ni ah amirul mu'minin sayyidina ali ibn abi talib asadullahil ghalibi jàmbaarul islam nga ñëw ne moom da doon ragal lan lay ragal sax bo bo wal iyaadu billah <laughs> ñii ñooy ñi nga xam ne moom mooy président wu ñi nga xam ne laay ñoom laa yaxuduhum fi laa taxuduhum fi fillaahi lawmata laa'im kenn mooy ci buur yàlla lawmata laa'im aji ŋàññaat aji ŋàññaate ku man di doon faale wuñ ko waaw faale wuñu ko faale wuñ aji gis nañ keroog Seydina Usmaan li mu waxoon bi ñuy kii bi bi ci côté aj gi est-ce que xiraan xiraan ak yooyu ban moo gën ak yooyu ak ay tamattu ak yooyu Seydina Ali radiyallahu anhu ba mu ciy wax ak mu ne ko man damaa gis ne lu tax ngay tere loolu parce que Seydina Ousmane gisoon nañ ñoom dañu gisoon ne radiyallahu anhu li ñëw ci Kaaba gi lu bari moo gën séparé entre aj ak umra gi bu ko defee li ñuy ñëw di dundal Kaaba gi nga xam ne suñu borom daa ñu dundal ko mooy loolu moo gën alors que Seydina Ali radiyallahu anhu gis ne yonent bi sallallahu alayhi lii la def kon loolu moo gën waaw ba Seydina Ousmane gisee lee teewu ko taxaw talbiya li nga xam ne mooy def xiraan kooku nan lay ragal ci ci ci leneen nga ngeen bëgg na léegi mu nekk xalifa am lu muy ragal mooy ma ak ma ma ma ma ma ma ñii ñii yaftaruuna wallahi di wax loo xam ne dañ koy duural yoo xam ne yu waaye léegi mooy yarhamukallah loolu benn affaire la mooy kon xam gu ñu xamoon lool que ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy bind du génn alquran waaw waaw amul secret kenn du secret kenn Seydina Omar xamoon na ne alxuraan bii de toute façon lépp lu ñu lay wax secret ngay tax bàyyi alxuraan di daw naan waaye dégg naa turu yàlla sàngam bii nga xamante ne nii bu ma ko sikkaree xaw ma ñaata yoon wala lii bu ma kiiwee tur tur bu màgg boobu di ismullah al azam yooyu yépp mu ngi ci alxuraan loolu lépp amul jarul ngay génn di dem fenn di maral sa bopp ci mbedd meeg di di di di tukki ba sonn nag di jaay fii wag ma ne desal ci alxuraan bi nekk sa kër di naan di lekk di topp sunna jeex na tàkk lu waaye am waaye nag na xiif def ay kilomètre kilomètre xam-xam yi am yëpp léegi tirxaal di wër di uti xam-xam noonu loolu loolu noonu c'est dépassé waaw léegi sa néeg ngay nekk xam-xamu àddina bi yëpp man la fee fekk loolu moo tax loolu vision la boo xam ne c'est retard <laughs> waaw comme vision la boo xam ne dafa dépassé mais nag ñu bari xamuñ loolu jaral na leen fii mën a tukki jóge ndakaaru ba Koumpentoum jóge ndakaaru saay ba Mauritanie nee nañu dañuy ji seeti ismullah al azam bàyyi fi kat seen kër ñaata alxuraan lañ tëj seen armoire yi ñoom la ñuy seeti lu ko rawal yi ci alxuraan bii loola mooy la seeti nee nañu mu ngi ci alxuraan ñoom ñu ne léegi ñu bàyyi ko fi dem di wëri dafi kilomètre yoo xam ne poussière ci pënd ci te buñ demee sax boo dara duñ ko am ndax lañ leen di jox du nekk lu dul sarabun biqi'a yahsabuhu zam'anu maa mu nekk benn lër kese ab ab ab ab ab lër lay doon <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu kon yonent ci aleyhi salaatu wa salaam la mu ne woon da koy bind ci wahyu la woon ndax laa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuhya wa in huwa wax yu tamit moo leen ba mu gisee ne saxaaba yi ah kon de ñi nga xam ne am na ñoo xam ne gis nañ loo xam ne loolu la doon chercher mooy ñoo xam ne bàyyi fi ñoo xam ne pare nañu ngir istinbaat di génne ahkaam yi ak problème bu mën a ñëw atte bu bees bu mën a ñëw ñu man koo tiire ba wute gi nga xam ne mooy indi li nga xam ne mooy wute fekk mu nekk wute goo xam ne ci wàllu aqida guy goo xam ne mooy indi cànkute sinon wute ci ahkaam noonu ak indiwul benn cànkute te yonent bi alayhi sa loolu lañ la wax sànq ci xaadisatu bani Qurayza bi bu doon ne loolu wutewul ñii ne jullil ci yoon bi ñii julli fële yonent wala saa sam yëgu ko du xam nañ ko ñëw nañ ñu wax ko est-ce que dafa ŋàññi kenn ŋàññul kenn ñoom ñépp la saxal kon wuute yooyu taxul ñuy wax mais wuute ci pas-pas loolu mooy sànq nit ñi te pas-pas yooyu mooy wax lool rek la doon wax mooy loolu lu doon bindaat te loolu lépp ngir insisté ci daal di ciy gën a feddali bu ko defee nit ñi xam ne yii ñooy ëpp solo yu ñu war a teg seen loxo ban dee ne te loolu newul dara loolu mooy yi nekk ci alxuraan moom la doon tegaat mooy aqida li ñu war a pas li ñu war a gëm téye ko. takk ko ci borom bi subhaanahu wa ba banu àddina bi wër bëtekook lu man di xew ñu xam ne lii moo xew sànku te du am ci xeetu yonent bi alayhi salaam du ñu sànku ginnaaw loolu lépp nag la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gisoon moo tax ak coono gi nar a dal yonent bi alayhi salaam ci loolu lépp mu ne loolu nañu ko bàyyi te noppal ko moom alayhi salaatu wassalaam waaw kon ñoom ci la loolu lépp lii yépp day wan ne te tamit mooy yonent ma lay saa saam daf leen a saxal ci mbir mi waxoon nañ la ne bu doon ne da koo war bind par force de toute façon <laughs> da koy bind mu neex leen neex na sha aman sha wa aba man aba neex na ku mu neex bañ na ku bañ de toute façon dina ko bind ndax xat yonent ma lay saa saam lu ko boroomam sant ne ko defal par force da koy def moo ko santoon mu def ko moo ko santaan mu dindi ko ba mu gisee ne kat kon am nañu pare ñoo xam ne ñoom ñii pare nañ ngir li ma bañoon mu xew ci seen biir mooy sànkute du am parce que ñoom pare nañu te am nañu buur yàlla def na ci ñoom loo xamante nii dinañ mën a génn àtte yooyale ak yi nga xamante ni ginnaaw euh, tur turbulence yi am di mën a jax-jaxal aqida nit pas-pasu nit ñoom mën nañu ko génne xam nañ ko ci alquran mu leer kon mu bàyyi leen loolu waaw moo tax finalement moom yone moo tax mu ne leen man li ma ne mooy ci muraqaba gi bañ a bind gi ak bañ bind gi moo gën li ngeen may woonaan ma ngir ma bind ko parce que loolu mooy nekk na ci loo xamante ne nii loolu xelam dal na ci waaw te dafa dalal xelam waaw dafa dalal xelam bi nga xamante ne nii kon saxaaba yi radiyallahu anhum nañ foofu te loolu mooy yi nga xamante ne noo taxoon loolu lépp Seydina Omar radiyallahu gisoon ne doxale nii mooy li nga xam ne mooy li gën <coughs> te yonent mi alayhi salaatu salaam saxal leen ci waaw parce que desewoon na ko fi ay 4 jours yoo xam ne bu doon ne farata la mu def ko waaw léegi loolu benn affaire léegi nag mu des kon euh, euh, mooy loolu mooy partie loolu mooy parti euh, bi jëmoon ci wàllu indi leen ma bindal leen loo xamante ne nii <coughs> du ngeen sànk waaw te alxuraan tamit waxoon na tibyaanan li kulli shay ca suuratu nahl ne lii alxuraan yi day leeral lépp lay leeral waaw kon nag mu ngi noonu <clears throat> ak sóoraale bu ñuy sóoraale ahwaalu rasulillah alayhi salaatu wassalaam coono gi ko dal ak mettit wi ni feebar bi mettee nii bu ñu ko gàllaat leneen loo xam ne ak mettit lay yokku même bu dee bëgg naa euh, ngaar dajjoo affaire boobale léegi nag affaire baa ngoog <clears throat> léegi nag beneen laaj bi ci tegu mooy ah waa mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana lool bu naroon a bind xam nga wax nañ ko sax ci biir lan la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hein ñoom dañoo wute ci loolu am ñu ne moo lim bëggoon a bind mooy la moo mooy kiy nekk xalifa ginnaawam kii nekk xalifa ginnaawam loolu la naroon a bind bu ko defee wuute du ci am ginnaawam waaw bu ko defee wuute du ci am benn fitna tamit du ci tukkee ñu ne moom xali mooy ki nekk xalifa la bëggoon na bind comme ça wuute du ci am loolu benn wax la Euh, ñi wax loolu nag ñoom fi ñu ko teg ci affaire bii nii dañ ne parce que gisoon nañ waxoon nga fi yow xadiisu kii sayyidatu Aïsha bi nekk saxi imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj alayhi bi muy doora bi ko feebar bi doora dal moom alayhi salaatu wassalaam dafa ne mooy bi mu naan waara saa bi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne moom dafa ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw fekk manaan waar a ah di jàmbat bopp buy metti léegi eh, eh, mu ne ko yaa Aïshatu mu ne ko lool de bu la daloon booy boo feeb boo gaañoon de fekk ma nekkoon ci kaw suuf mooy dama lay toppatoo waaw ñaanal la denc la mam naan ko xam naa ne nag boo ko defoon te suba te te ngoon nga sax di nga sama néeg nga def fi kenn ci sa soxna yi léegi mu ne ko waaye bal man man kay mooy man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waara kay maay woote li nga xamante ne nii mooy sama bopp buy metti léegi boobu la ne woon mooy bi naan ko woowal ma man de bëggoon naa woo Abu ak sa ak ba ma bindal leen ab téere bindal leen loo xam ne ndax damay bañ koo xam ne day xëccoo ci mbiru Abu Bakar waaw damay bañ ku xëccoo ci mbiru Abu Bakar Allahu xëccoo ci mbiru Abu radiyallahu anhu ba pare mu ne ya'ba allahu wa ya'ba rasuluhu wa ya'ba almu'minuun mu ne borom bi képp ndax damay bañ an yatamanna mutamannin aw yaqula qaa'il ana waaw li tax mooy moo war bind loolu woolu sa baay ak sa frère ba ma bindal leen loo xam ne bindal Abu Bakar lu leer nga xam ne kenn du ndax damay bañ am nit ku taxaw fa inni axaafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qaa'il ana awlaa wa ya'ba allah wal mu'minuuna illaa Abu Bakr waaw mu ne parce que damay bañ ud'u ba fa foofu sax am na ne bi da ne woon awaddu mooy xadiis imaam ndax imaam Ahmad solo na ko imaamu kii ñoo ko solo imaam Muslim ci riwaaya imaam Ahmad la ne man awaddu bëggoon naa. woolu sa baay léegi ak frère sa frère ba ma bindal leen loo xam ne day leer nit ñi duñu wute ci kenn ndax damay ragal kenn ñëw taxaw mu ta man nin boroomu xemmeem taxaw naan eh, wala xaa il naan ana awlaa man maa gina yey waaye wa yàballah buur yàlla nag bañ na wal mu'minuun ak jullit ñi dañuy bañ illaa ababat abu bakr kese lañuy ñuy nangu ku fi naara tegu keneen ñu bañ dañuy bañ waaw ndax boobu xam nga benn bi ci riwaay imaam muslim dane ko woon ud'i lii aba bakrin wa abaki aba bakrin abaki wa axaaki hatta aktuba kitaaban fa inni axaafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qaa'il ana awla wa ya'ba allah wal mu'minuuna illa aba bakr mu ne woowal ma dane ko ud'i lii woowal ma yow Aïsha Aba Bakrin Aba ki Aba Bakr boo xamoon kii tax may wax mooy xam Aba ki sa baay yow. wa axaaki ak sa frère hatta aktuba ba ni may binde man rasulullahi kitaaban bind benn téere boo xam ne ndax damay bañ damay ragal aji xemmeem taxaw di xemmeem wala kenn taxaw naan. aw ana awlaa man maa ngi ne yeey wa ya'ba Allahu wal mu'minuun julli buur yàlla ci boppam moo bañ sama gannaaw keneen di fi nekk di fi jiite ku dul Abu Bakar di ma wutu wal mu'minuun ak julli illa Abu Bakar ku fi taxaw ñu bañ ba mu des Abu Bakar am na ci yeneeni riwaaya yoo xam ne bu nekk ci eh, eh, yeneeni kii dane damay ragal nit ñi di xëccoo ala amri Abu Bakar ala amri abi bakr loolu laay ragal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ci eh, musnadu al imam al bazzar ci boobu mu ne ma'aada allah an yaxtalifa annaasu ala abi bakr woonaa maa ngi làqu ci sama gannaaw boroom man rasulullah di muslu ci yàlla nit ñiy wuute ci ki nga xam ne mooy Abaa Bakr sama gannaaw kon nag mooy moo tax lii moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne lii nii rek la yonent bi saa saam naroon a bind mooy xam nga fële mooy même chose la mooy xam nga da ngay Sayyidatu Aïsha woowal ma sa baay ak sa yaay ak sa kii sa frère mais Sayyidatu Aïsha mujj ko def lu tax defu ko parce que yonent bi saa saam feebar bi moom moom moom moom la préoccupé woon mooy daal ni may defee ba fexe. nu ma koy toppatoo ci feebaram bi moo ma gënal may dem di woowi sama baay ak sama ak sama frère waaw mooy ñoom li leen taxoon a jóg li ñu daajoon seen bët mooy état feebaru yonent bi saa saa loolu nag moo dal Seydina Omar ak ña ànd ak moom mooy ne nee na ñu ko këyit waaye moom mii la xool waaw feebar bi ni mu ko sonalee ñun new ñu fi di nañ ko ko noppal même bu dee loolu la bëgg waaw. waaye ñun ñoo war a am xel xam ne lii dey metti ci moom ñu ba ngir toppatoo ko moom wàññil ko li ko dal mettitaay bi buñ ko teg leneen xam nga feebar nit ñu bari nekk fi fees fi rek loolu rek coono la <laughs> surtout wa warawati na ñuy wute ñii naan nii ñii naan nii moo tax mu ne wala yanbaghi indi tanazo warul ci man ci yonde nabiyin ci yonent mu man di doon tanazo ak xëccu loolu moo tax yenn boroom xam-xam ni ne lii nii la bëggoon a bind ah mooy lii kese la bëggoon bind waaw këne mbir mi mooy Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu wa arda mooy xalifa sama ginnaaw hein loolu benn wax la am na tamit ñeneen ñu ne mooy da bind ngir li mu bind mooy ci aaya yi mooy yenn aaya yoo xam ne mën na indi wuute ci compréhension bi yii ak yi nga xam ne ay ay atte lañ yu am solo yoo xamante ne nii da ko leen di tënk nag ci loo xam ne mooy buñ ci jàppee doy na sëkk waaw nga xamante ne xëccoo dootu ci am wu euh, booloo boroom xam-xam yépp daal di ci am nga xam ne ñépp euh, dëppoo ci loolu waaw léegi am na ñeneen ñu ne li muy bind mooy li nga xam ne rek moo jëm ci alquran ak pas-pas comme ñu doon wax sànq ne liñ ko war a jàppee waaw mooy lii lii yépp de toute façon génnul génnul benn yenn yi génnul ci yeneen yi waaw loo xam ne li muy bind mooy loo xam ne du neen sànk alquran lay doon ak yi jëm ci loolu te loolu moom mooy mu ngi ci alquran bi léegi nag euh, loolu benn affaire am na ñoo xam dañu nootal bu njëkk bi ne parce que loolu la bëggoon a bind te loolu la ne woon dama koy bind te loolu ginnaaw ba mu ko bindul sax ah bañ ko bàyyee mooy kan mooy xalifa sama ginnaaw wane na loo xam ne mooy wane ne moom mooy Seydina Abu Bakar ay nekk xalifa même bu dee wax ko waxu ko directement waaw te mooy biñ jógee fii ci la dem discours ne sotti leen ma mooy bi bi mu ne ne léegi dénk leen li mu leen dénk ne leen léegi dem leen ñu dem mu des ca kër ga ak ak ak ay soxnaam ak waa këram mbir mi dina tar ci la leen ne jël leen juróom ñaari baag baagu ndox yoo xamante ne ngeen sotti ko ñu sotti ko ko ba mu ca ba mu yëg ak tan mu ndax mu ne lan ngir ma dem wax ak nit ñi am lu ma leen dénk mais ba mu demee lan la doon wax inna inna allah taala tabaaraka wa taala xayyara abdan min ibaadihi waaw mu ne buur yàlla de màgg na tedd na daal dinay tànnaloo benn jaam ci jaamam yi lan la ko tànnaloo diggante la ne fa moom diggante àddina bii ak tóor tóori àddina ak la ne fa moom faxtaara hada al ma inda kooku jàm boobu nag tànn la ne yàlla Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñu jógee wax fadaynaaka bi abaayina wa ummahatina wa anfusina wa amwaalina waaw di jooy naan jënd nañ la yonent bi alayhi salaatu salaam jaam boobu moom mu des fi muy dem ndax xam na ne boppam lay wax bu jaree suñu bàyyeeg suñu yaayeeg suñu bakkan yi ñun sax ñu faatu sax yow nga ne fi moo ñu gënal lool ñépp jaaxle naan mais ñenn ñi naan mais maa baalu hada cheikh mais cheikh bii lan moo ko dal lan moo tax muy jooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri nee na fa anjabnaa min bukaay bi ba ñun ñëpp ñu Bakar di jooy yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi wax benn jaam ci jaamu yàlla yi bu ñu tànn loo moom mu tànn la diggante àddina beeg la ne fa buur yàlla mu tànn la ne fa buur yàlla loolu lu mu ciy jooy mu ne ndeke naa Abu Bakar moo ñu a xam lan la yonent bi alayhi saa salaam leeral foofu fa la ne waxe ne suddu ne inna amanna naasi alayya min sohbati Abu Bakr waaw ki gina mën a joxe ki nga xam ne pare woon na joxe bakkanam joxe alalam joxe la mu man-manam ak léppam ak njabootam ak yépp mu jox ma ko lépp ngir lislaam kooku ki ko gina man gin koo def ci sama saxaaba yi mooy Abu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan ra min ummati xalilan bu ma doon jàppe ci sama xeet kenn def ko xarit lattaxaltu Abaa Bakrin xalila kon Seydina Siddiq laay jàppe xarit ah walakin allaha tabaraka wa taala qad qad ittaxada saahibakum xalila kama ittaxada Ibrahima xalila waaye buur yàlla subhaanahu wa taala moo ma jàppe xarit comme ni mu jàppe Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam xalila def ko xarit ba pare mu ne sudduuli tëjal leen ma buntu yi jëm ci jàkk ji yépp ba mu des illaa baaba baaba ba mu des buntu Seyna Abu Bakar waaw tëjal leen ma yépp ba mu des ba loolu du ishaara kon mooy eh, eh, loolu mooy bu doon ne loolu la mooy eh, de façon la mu naroon a bind en tout cas nekk kër Sayyidatu Aïcha bind ko en tout cas noo junj def na yu bari luy junj ne moom la en plus li julli jox comme niñ koy gisee après euh, bon ci jotaay yi di ñëw saa bu mënula dem moom yonent ma ne saa saam du mën a dem julli ji danaan muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abu Bakar mu jiite ñi nit ñi moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ba gaa yi wax mu ne ma ne man maa ngi fi woon ñun ñépp a ngi fi woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba li gën a ci l'islam muy julli ba mu koy digal Abu Bakar ñun ñépp a ngi fii ne mu jiite moom bu mënula julli moom la naan moo jiite comme nag ci yeneen bi salaam gërëm ci suñu wàllu diine ñun duñ ko gërëm ci wàllu addi looloo tax ma jaayanteeg mooma ah. lu lu tax du ma jaayanteeg noonu hein kon nag mooy loolu lépp ay junju la mais yonent bi alayhi salaam de toute façon waxul clairement di way xalifa loolu wax loolu moo tax ñenn ñi ñu ne loolu kese la bëggoon a waaye loolu lépp ala kulli haalin loolu lépp dara moo ci contradictoire waaw parce que yone saxaaba yi radiyallahu anhum la Seydina Omar gisoon ne alxuraan a ngi fi sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi fi saxaaba yi radiyallahu anhum seen ginnaaw dëppoo nañ ca fi gën fal ko waaw ñoom ñépp ñu dëppoo ci li nga xamante ne nii mooy loo xam ne amul benn xëccoo loo xam ne moom lañ moom lañ dëppoo ci fal sayyidina Siddiq ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam léegi loolu benn affaire la kon mooy ci euh, euh, li jëm ci lim ne woon euh, bindal leen loo xam ne du ngeen sànq ak lim ne tamit man li ma ne moo gën li ngeen may woo mooy bàyyi bind gi moo gën ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu bàyyi ci diine joo xam ne layluha kanahaariha layluha guddi ga kanahaariha dafa moo bëccëg gaaniru mooy leer naññ waaw alal mahajja al bayda ci yoon woo xam ne dafa leer naññ lañu bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam génnul àddina bàyyi ñu fi loo xam ne diine ju matut wal iyaadu billah ginnaaw wa suñu borom ne al yawma akmaltu lakum diinakum ah al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum wa wa raditu lakum al diina loolu ku taxaw ne malgré loolu l'islam bi desul woon parce la yonent bi alayhi salaam waroon bind manul woon ñàkk mooy waxoolu am parce boo nee manul woon ñàkk loolu mooy tekki ne kon bàyyiwu fi lu mat te yonent bi alayhi salaam suñu borom dana ko jottalil yow ndaw yàlla li nga xam ne moom laa la digal nga jottali boo ko deful fama ballaxta risalata jottali woo li la sa borom digal wallahu ya'simuka minan nas bu dee nag nit ñi ngay ragal ci jottali xamal ne man maa lay protéger nit ñi maa lay leen di fegal nga foog ne kooku moos ay mbooloo man nañu taxaw loo xam ne farata la mu jottali ko ñu ne ko duñ ko fi jottali walaw kaana Omar Omar dinu na mu ak kum man di doon way ma ne monde bi sa xalaane yi buñ taxawoon nit ak ginne buñ ñëwoon du fi dal dafay dal te lool lañ waxoon Quraysh ba mu fa newee moo ginoon a métti fopp waaw waaw te teewul woon mu ko doon wax mu dem Taayif ñu koy xaañ teewul woon mu koy wax mu dem feneen ñu koy mu koy wax teewul fu ñu man di dem Kaysar tëkku na ko waaw muktaat yépp ak tamit di tëkku jullit ñi ne dañ leen fekk Medina daa tee yonent ma lay saa saa am jottali kooku kooku ginula graw ab saxaaba bu taxaw wala ak ku mag di doon mooy loolu waxu jaahil dëgg ko waaw moo tax mu ne man li ma nekk mooy ci muraqaba di waajal sama dajeeg sama borom waaye tamit li ma nekk ci bañ a bind li nga xam ne moom laa bëggoon a bind ndax buur yàlla mi ma ko digaloon moo ma digalaat ma bañ koo bind moo tax li ma nekk xayrun moo gën mimma li ngeen woo ngir li ma laajaat rek ma li ma nekk ko gën waaw waaw kon loolu lu hama hama ham solo la léegi loolu boo xamee affaire bii nii mu des kon ana xadiis bi wax aywa oh, ñu ngi woon ci jox leen ma ma bind loo xam ne du ngeen sànku sama ginnaaw loolu kon leeral nañ ko walillaahil hamdu wal minna fatanaza'u it leeral nañ ko wax nañ la loolu mooy li nga xam ne mooy comme li lii xew ci moo tax ba léegi euh, fiq bi mën a euh, mazahib bi mën a am kii mën a am avis bi kii mën a am avis bi te ñoom ñëpp ñu nekk ci li nga xam ne mooy dëgg parce que ku mais à condition ñu nekk ahl ñu nekk ñoo xam ne c'est pas ku tëb ñu ne waaj ji lu mu wax rek fii xilaaf déedéet an il faut la budda an yakuna hadha al xilaaf mu'tabar il faut kooku noonu mu bokk ñi nga xam ne am nañ capacité am nañu la les compétences requises pour pouvoir donner leur avis ci wàllu diine waaw du nekk nag diw oustaz la ci rajo wala ci télé wala ci koñ bi kene moom fii mu ne moom war naa mën a wax ci diine ji loo xam ne du lu muy nettali ne loo xam ne moom day day nettali li boroom xam-xam yi wax moom muy def istimbat déedéet lool ku amul yenn capacité yi mënoo ko def waaw nga xam ne nag moom moo àgg foofu def ko keneen am capacité def ko ñoom lañu am la ñu produire mu wute loolu noonu loolu wute boobu noonu du nekk loo xamante ne lu yées la déedéet waaw comme ni nga xam ne rek texte bi mu fi newee moo tax wute day am ci texte dafay nekk nii sax mais dégg nii wute te loolu moo dal exemple bi ñu la joxoon sànq ci waa banu bi muy wax bu kenn julli tàkkusaan lu dul fa banu Qurayza loolu pour pourtant benn wax la moo leen ko wax ñoom ñépp ñii julli ci yoon wi ñeneen ñi julli bàyyi ba àgg waaw boo tax ba léegi nii borom xam xam dañ ciy wute déggoo al imaam na Hazm al imaam na Hazm as-Zahiri <laughs> <laughs> rahmatullah alayhi comme comme Zahiri la mooy moom wax ji ci kaw noonu lay jël moom dara nee na wat na ci yàlla ne buur yàlla xam moom xam na ne moom bu fa newoon bu même bu doon tinis la àgg ginnaaw gee la àgg du julli lu dul même bu àggee ginnaaw gee Banu Qurayza sax ginnaaw gee lay julli ah te am na ñeneen ñoom dañu jàpp ne ñi julli ci yoon wi ñoom tamit seen seen seen kii waaw mooy ño mooy kenn wutewul ne ñoom ñaar ñaari kuréel yépp li ñu wax nooru la ku nekk te pourtant li ñu def ci biti nii dafa wute waaw ñii julli ci yoon wi mooy julliwuñ Banu Qurayza te kon lool ci biti dag naan contraire nag li yonent ba saa saa wax waaye xamoon nañ ne suñu borom moo ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaaban mawquta inna salata dëgg-dëgg julli kaana nekkoon na taru dañ di nekk alal mu'minina way ngëm yàlla yi ci kaw way ngëm yàlla yi kitaaban mawquta loo xam dañ ko wutal ay heure ay dëxal yoo xam ne yu leer la waaw yu leer a leer yoo xamante ne nii ci la ci la ko suñu borom teg te waxtu yooyu bu jotee dañ koy julli yonent ma lay saa saamit xamaloon nañu li gën mooy julli ci waxtu wi waaw ci ci njaal benn waxtu wi ak yu mel noonu yooyu yépp tax ñoom ñu ne mbir mi lii la lii rek la kon nag dañuy xam ne lam nañu du leen bu leen julli lu dul Banu Qurayza lim ci jubloon rek mooy nañu gaaw ngir gaaw al as-sur'a fi imtithali amrihi salawatullahi wa salaamuhu mooy gaaw ci doxal wëyal ndigal gim ñu jox lool kese la ci jubloon ñeneen ñi gise ko neneen te ba mu ñëwee neewu leen yéen lan moo tax ngeen di def lii yéen ah yéen ñële lan moo tax yeneen yéen ngeen def lii non non waxul loolu loolu benn affaire la hein léegi nag mu des <coughs> léegi kon passage boobu passage boobu noonu baax na <coughs> ah <coughs> léegi nag mu des léegi côté bi nga xam ne biñ ne bi ñu wutee mooy ñu ñu ñu wute seen biir kon gis nañ xaal bu ma sha'nu ñenn ñi ne mais macha allah mais lan moo lan moo dal kii lan lan yonent ma lay saa saam lan lan mooy mbiram acha euh, ahajar mooy ahajar istafhimu ah, <clears throat> ndax dangeen a foog ne mooy wax jooju ahajar mooy dangeen a foog ne ay waxam contre mooy lii dal gi feebar ku feebar en général tar ci moom ah di dal nit nga xam ne bu bu feebar bi taree ci moom. Euh, est-ce que loolu dangeen ngeen a foog ne moo dal yonent ba lay saa mooy baat boobu parce que am na ci riwaay yoo xam ne dañ ne yahjur wala hajara rasulullah ah ñenn ñi ne hajara hajara rasulullah yonent ba lay saa mooy mooy mooy mooy feebar bi daa metti ba kon li muy wax maîtriser wu ko lu mel noonu mooy léegi wax jooju mooy ana loolu noonu ak a hajara riwaay yi naan a hajara léegi. Euh, kii mu ne boroom xam-xam yi eh, dañu ne ku mel ni al imaam al qurtubi parce al imaam al qurtubi <coughs> rahmatullahi alayhi eh, boroom al mufhim nag waxuma boroom tafsir bi de voilà <laughs> mooy eh, boroom tam def shara li nga xamante ne nii ah, <coughs> mooy Euh, borom tam def sharaa ci saxi imaam muslim borom al mufhim moom li mu wax comme li am al imaam al xaafiz wax dana waqad takallama Iyaad wa ghayruhu ala haadha al mawdi' fa ataalu wa laxasahu al qurtubi talxiisan xasanan thumma laxasuhu min kalaamihi dane al imaam al qaadi Iyaad waqad takallama Iyaad mu ne Iyaad nee na mooy al imaam al qaadi Iyaad al maalikiyu al maghribiyu rahmatullah alayhi wax na fii loo xam ne daf koy guddal ci affaire bi a ahajara ji loolu le guddal na ci wala xasahu al-Qurtubi al imam al-Qurtubi ñëw daal di résumé waxam jooju talxiisan xasanan résumé goo xam ne gu rafet la waay summa ginnaaw gi man laxastuhu man al imam al-Hafiz ibn Hajar ginnaaw ma ñëw ci ginnaawam moom ci Fathul Bari daal di koy résumé waat loo xamante ne loo xam ne moom ci waxam rek laa ko jële moom al imam al-Qurtubi mu ne wa xaasiluhu léegi mais kon talxiisan xasanan boobu nañ jël moom imaamu Tirmidhi al al Qurtubi rahmatullah alayhi li mu wax al imaam al Qurtubi ju mooy jëluñu li al imaam al kii wax euh, al imaam al Haafiz Hajar comme que bi imaam al Qurtubi def léegi euh, moom euh, léegi nañ jël li al al-Qurtubi al-imaam al-Qurtubi mu ne ahajara istafhamu istafhimu hadha riwaayatu saxiixa fi hadha al-harf ahajar bi hamzati al-istifhaam wa hajara bil-fath bi ghayri tanwiin ala annahu fi'lu maadin wa qad rawaahu ba'duhum ahjuran bi fath bi fath al-hamzati wa bi dammi al-haa'i wa tanwiin ar-raa'i ala an yaj'alahu maf'uulan yaj'alahu maf'uulan bi fi'lin mudmar ay aqaala hujran wa qad ruwiya fi ghayri muslim hajara bila istifham wal hajru yuraadu bihi hadayaanu al-marid wa huwa al-kalaamu alladhi laa yantazim wa laa yu'taddu bihi li'adami faa'idatihi wa wuquu'i mithli haadha min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi haali maradihi aw sihhatihi muhaalun li anna allaha ta'ala hafidahu min hiina min hiini ba'athahu ila hiini qabadahu amma yukhillu bit-tablighi alaa tasma'u qawlahu ta'ala wa maa yantiqu 'anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa suuratu najm wa qawluhu ta'ala innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafizuun suuratul hijr wa qad shahida lahu bi anna 'alaa bi annahu 'alaa siraatin mustaqiim wa annahu ala al-haqqi al-mubiin ila ghayri dhalik wa lidhalika qaala khudhuu anni fi al-ghadabi war-ridaa fa inni laa aqulu ala allahi illaa haqqan. al-imaam al-Qurtubi mu ne ah booy habité là en Espagne la dëkkoon Cordoue Cordoue Qurtuba Qurtuba min al-Qurtubi ah voilà ñun ah, jamono jooju lumière l'islam fi newoon fi Europe. waaye léegi ah, oh, mu ne <coughs> euh, mu ne ahajara bi istafhimu mooy xadis biñ ne sahih imam muslim jaar ci ñetti sëriñam yu ponkal yu mag yoo yële comme niñ ko gisoon lee mu ne gis nañ ne fii dane is euh, mooy ahajara istafhimu bi biñ ne nañ nañ bind ñii buñ bind am ñu ne mais dangeen foog ne ah hajara yonent bi aleyhi saam lii dal fee euh, mooy li ñu waxoon sànk rek ñuy feebar ba du ñu xam li ñuy wax wala seeni wax du nekk lu lu jaar lu ñu bàyyi xel te dafa foog ne loolu moo ko dal laaj leen ko lii mu wax leer mu ne lii moo ñëw ci riwaay yu wér yi ci saxal abi mooy Hamza ah hajara da ngeen a foog ne waaw mooy da ngeen a foog ne mooy laaj la mu ne waaye hajara tamit ñëw na ci fi'lu maadin mooy. ak a hujran boobu it ñëw na ay yuqaalu hujran wa qadru mu ne imaam muslim soloona bi loo xam ne hajara ci loo xam ne istifham mooy waxul ah hajara wal hajru léegi mu boobu mooy la mu ne mooy al hazayaanul marid mooy liñ ñu waxoon sànq rek ci feebar feebar bi tar lool mu ñëw bay génne yenn kàddu yoo xam ne daanaka du kàdd yoo xam ne yu yu yu yu sampu la yoo xamante ne yu yoo xam ne daal du yu ñuy bàyyi xel ak yu mel noonu mu ne mooy kalaam mooy wa huwa al kalaamu alladhi laa yuntazam laa yantazim mooy wax joo xamante ne nii euh, mooy daal <coughs> nosu wut bu baax mooy daal euh, lim lu bëgg a wax mooy duñ ci bàyyi xel noonu parce que du wax joo xam ne daal mooy feebar bee tax muy waxe noonu liñ naan ah diw daa feebar a tax muy waxe nii bu leen ko ko jàppee waaw ndax ba mu wéree du waxe nii comme wax yu mel noonu mu ne lii nag <coughs> nga xam duñ ci bàyyi xel wala ayontatlu bi li adami faidati ndax ñàkk am njariñam lool la alhajru di tekki pas gàddaay gàddaay ci la mais hajru day tekki leneen mooy lii hadayanul maridi voilà mu ne wa mu wa wuqu mithla hada min an-nabi sallallahu fi haali maradi aw sihhatihi lu mel nga xam ne mooy dal malade yépp malade yu bari loolu muy dal yeneen tubaab yi saa sax xam ngeen ne lii c'est impossible moo xam mu wér mu ñàkk a loo moo ci yem mu feebar mu ñàkk feebara ci yem waaw ndax buur yàlla moo ko ñoŋal moo ko préservé ba mu ko yónnee ba ni mu koy fade ba ni mu koy jële ci yóbbu ko ci moom ci lu mel nii lépp loo xamante ne nii yu xay yu xillu bi tablir day day fissurer day indi ak gàkk-gàkk wala luy luy damm wala luy dagg wala loo xam ne day indi ak dam damm ci li nga xam ne mooy li mu li ñu ko yónni ne ko jottali ko ala tasma'u mu ne xanaa déggoo te lool mooy du mooy yonent bi saa sam en fait waxam yépp wax yu la waaw mu ne moo tax mu ne xanaa déggoo loolu moo tax ci kaw loolu ci kaw côté boobu lañ dul defee différence entre alquran ak sunna waaw ci kaw ne lépp wax yu ndax mu ne xanaa déggoo wa ma yantiqu anil hawa kane moom yonent bi saa sam du waxee li nga xam ne moom la ñu xamee ñun liñ naan bànneex waaw koo xam ne moom bànneexam kese lay wax lu ko neex kese ndax dëgg la am dëgg faalewu ko en tout cas moom kese intérêt lay xool fii mu ne yu xaraam yépp bu intérêt newoon ah yéen ses intérêts financier wala ses intérêts lu mu man di doon bu newoon ca la nga xam ne mooy la xaraam war a daggan danaan dagan na loolu mooy ñun noonu lañ mel waaw loolu nag mooy loolu ñu xam mooy nit ku nekk nag mooy fexe yow sa loolu nga koy xeex ba mu deñ ci yow ah nga xam ne dara yooyu duñ la jiital waaw sa bakkan du la jiital liñ naan waa ji mu daan daal moo ko jiital mu ne xam nga loolu yeneen ci ma saa saam suñu borom nee na wamaa yantiqu du wax anil hawa ci loolu nga xam ne ñun moom lañ xam in li muy wax nekkul illaa lu dul in li muy wax illaa nekkul lu dul wax yun révélation mooy loo xam ne man maa ko dee mu koy wax li muy wax lépp man maa ko wax la waaw mu ne te ak leneen li taw yii yëpp waxoon nañ ko sànq inna na nazzalna dhikra ñun de borom bi subhaanahu wa ta'ala ñoo wàcc alquran wa inna lahu la hafizun ñoo wàcc alquran sunnaak lépp te ñoo koy wattul suñu bopp waaw kon nag moo koy préserver ci lépp lu koy lu loo xam ne problème da ciy am kon nag waqad shahida lahu ah te suñu borom seedeel na ko ne ko moom ala siratin mustaqim wa innaka la ala ah wa innaka la la tahdi ila siratin mustaqim yow da ngay gindee da nga cee nekk moo tax nga ciy gindi nit ñi ci yoon wu jub bi kon nag wa annahu ala alhaq almubin moo nekk moom yonente bi alei sat selaam yi yëpp ay ay alxuraan wax na ko yoo xam ne day leeral que ne yonente bi alei sat selaam ci dëgg gu leer gi la nekk ak yi mel noonu ila ghayri dhalik mu ne loolu moo tax yonent bi saam satu salaam jël leen ci man ci jamono yi bu ma meree ak boo xam ne aa ak ma gërëm mooy fa inni la aqulu ala allah illa al haqq ndax du ma wax yàlla lu dul dëgg mooy loolu mooy lañ la waxoon rek xadisu bi nekk ci musnad al imaamu ahmad waxoon nañ ko jotaay bee weesu muy abdallah ibn amr ibn al aas radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamante ne nii ci la man dama bind lu yonent bi alei wax rek lu ma masa dégg rek mu bind ko koy uridu hifza lu nga koy bind bëgg koo mokka fanahat nii Quraysh waa Quraysh ne ma hé yow Abdallah ibn Amr hé yow itam sois raisonnable eh yow man nga tax tubukulla shay'in tasma'u min rasulillah wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bashar yatakallamu fil ghadab war rida mais yow lu tax Abdallah ibn Amr yow itam faut être mousse quoi sois mousse amal xel tamit yow itamit eh, utiliser sa xel bi yow daal loo dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax rek nga bind alors que yonent bi alayhi salaatu salaam mais nit la ah mais yatakallamu fil ghadabi war rida day day wax ci mer mooy day mer di wax day nekk ku gërëm tamit di wax waaw ñoom dañoo mooy ñoom dañoo bëgg a mooy Quraysh parce que ñii ñoom ñii nii xamuñ li ñuy wax mooy xamuñ dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam te nag bari na ñoo xam ne ba léegi ay lañuy lañ façon bii lañ jàpp jàpp nañ ne yonent bi alayhi salaam daal mooy alxuraan kese la ñuy jàpp quant à sunna bon on va on va voir quoi vraiment côté boobu dañoo dëgg mooy xamuñu dëgg-dëgg ku yonent léegi moo tax mu ne ñu ne ko wax day wax ci mer mais day wax bu kontaanee kon nag nee na waaye loolu nag waa Quraysh waxoon ma nag def effet waa max ma xaw a arrêté tuuti ma ne bon xaara man naa ko wax yonent bi alayhi salaam ma dem wax ko kon man Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma ma dem laaj yonent bi alayhi salaam ko mbir mi ne ko ah man de lii laa doon def loo ma soxla bind waaw ma mës a dégg nga wax bind naa ko ba waa Quraysh nag wax ma lii yonent bi alayhi salaam ne ma uktub fa walladhi nafsi bi ma xaraja minni illa haqq alxadiisu saxiixun wa huwa fi musnadi al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah aleyhi nee na yonent ma lay saa saam ne ma bindal waaw bindal. fa wallahi maa ngi wat ci yàlla ne du génn sama gémmiñ gi lu dul dëgg waaw kon loolu lii lépp nga foog ne ñun ñoo ko gën a xam saxaaba yi ne woon bu ñu bu leen euh, ñi doon wax ahaja non mooy moo tax ñoom jubluwuñ ci ne yonent ma lay saasam ay waxam comme liy dal malade yi moo loolu ñun yaakaar nga ne bu dee ñun ñoo xam loolu ah ñi nga xam ne ñoo ñoo gën ëpp xam-xam ci xeet yi comme li ma waanoon nu ma Mas'ud waxoon gën euh, euh, euh, set xol gën a ragal yàlla gën xam buur yàlla ci xeet wi suñu boroom tàggat leen tànn leen bés ba mu tànnee yonentam bi alayhi salaam loolu ñoom lii dina leen réer ba ba am ñu ci taxaw naan yonent bi alayhi salaam loolu da koo dal xam nga ne loolu moom mu xaal <laughs> ah <laughs> mooy li ñu wax mooy affaire bi eh, ba pare mu ne loolu saxaaba yi xam nañu ko ta ta moo tax sax moo tax walamma alima asxaabuhu hada kullah ba saxaaba yi xamee lii lépp nag hada bo kaanu yaxuduuna anhu maa yaqulu fi kulli xaalaati hatta fi hadihi al xaala fa innahum talaqaw anhu wa qabbalu ha non wa qabilu minhu jami'a ma wasa bihi 'inda mawtihi wa 'amilu 'ala qawlihi la nurath wa qawlihi akhriju al-mushrikina min jazirati al-'arab wa ajizu al-wafda bi nahwi ma kuntu ajizuhum ila ghayri dhalika wa lam yatawaqqafu wala shakk wala shakku fi shay'in minhu al-imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi mu ne lii sahaaba yi xam nañ ko bu yàgg moo tax mais lépp lañ doon jël ci moom ci état bu man di nekk même ci état bii nga xam ne mooy dernier feebaram bu metti bii nii lépp lañ jël mais du bi leen waxee lool ñi doon laaj naan al hajarat yooyu mooy bi fii lañ waxe moo bi mais après waxu leen léegi bàyyi leen ma sax man li ma nekk sax moo gën li ngeen may woowe ba pare ne leen nag uusuy ko maa ngi leen di dénk tegu ci lool ci ñett yoo xam ne moo leen ko wax da ñett yooyu dinañ ci ñëw après quoi mooy fin wu xadis bi ah waxoon nañ ko sànq ba fàttewul mooy gisoon nañ xadis bi passé fàttali nañ ko ci début bi ñuy tàmbali sànq ah léegi mooy est-ce que ñoom bi mu ne axrijul mushrikiina min jaziratil arab loolu kañ la leen ko boobu la leen ko wax te jàpp nañ ko jëfe ko moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab bu nekkee xalifa rek gisoon nañ ko bi mu newee bi ñuy gis tarjamaam bi mu newee xalifa moom radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom moo génne lu gaay moo ne nañ leen leen génne yonent wala sa sam waxoon na loolu nañ leen ko def ba muy génn àddina mu ngi leen koy fàttali ci waa Xaybar ak yooyu ne yeneen tubaab yi saa saa loolu fan la leen ko waxoon ci feebaram bi ginnaaw bi amee waxu a hajara génnee ci ci ci kii wala hajara hajara bi mu génn biñ ko waxee ba pare la leen yeneen tubaab yi saa saa wax lu bu doon ne ñoom dañoo jàpp ne ay waxam duñ ci bàyyi xel parce que ndax feebar bi ndax feebar bee tax kononte kon dinañ doxal loolu loolu benn affaire la ak tamit lim ne ajizul wafda bi nax nahwi ma kuntu ajizum jox leen délégation yi ñëw di ma seet si di fi ñëw bokk di ñëw fii def ay délégation di fi ñëw jox leen leen lu mel ni li ngeen li ma leen doon jox du loolu dañ ko doon jëfe teñ na leen ko wax lu dul ginnaaw bi ñu waxee loolu kon ñooñu mos nga foog ne jàpp nañ ne nent ma lay saa saa ay waxam kontul kon ndax feebar bu metti mooy hada qawlu baatil léegi nag beneen affaire ango tamit masuñoo sikki sàkka taxawuñ ne duñu ko def te tamit sikki sàkkawuñu ci li nga xamante ne nii mooy lenn ci yii nii kon kon moos <laughs> loolu benn affaire la <laughs> waaw léegi euh, mu ne wa ala hada yastaxilu an yakunu qawluhum ahjara li shakkin arada lahum fi sihhati qawli zaman marad waaw mu ne kon ci la ñuy xamee bu lii lépp leeree ci la ñuy xamee ne moowu ahajara tekkiwul ci ne dañ doon sikki sàkkanaan ah kon yonent bi saa saam dal feebar yi kon accident fekk mooy euh, bu ñu waxee dem ba feebar bi metti ba daanaka seen wax dootuñ ci bàyyi xel wala loolu kon loolu accident dal na ko ah loolu xam nga ne moos ñoom sikki sàkkawuñ ne loolu amu fi loolu taxul ñuy wax ah wa innama kaana dhalika min ba'dihim ala jihati al-inkari ala man tawaqqafa fi ihdaar al-katif wad-dawa wa talakka'a anhu فكأنه يقول لمن توقف كيف تتوقف أتظن أنه قال هذيانا فدع التوقف وقرب الكتف فإنه إنما يقول الحق لا الهجر وهذا أحسن ما يحمل ذلك عليه waaw al imaam al Qurtubi ah mu ne waaw <coughs> wax nañ la jëluñu ni al imaam al xaafis ba al imaam xaafis nee wax ji laa jël résumé waaw kon ñu jël ñun wax yi nga xam ne ne <laughs> waaw <laughs> al imaam al mu ne rahmatullah alayhi mu ne léegi <coughs> bu lii lépp leeree kon dañuy xam ne kon wax yi ahayara da ñan ñoo ko wax mooy beneen partie bi ñi nga xam ne ñoo ne woon leen këyit gi mais nañ kondil këyit comme que neen nañ kondil nañ ko kondil ñoom ñoo ne ala sabilil inkar mooy dañ ko wax ahajara mooy yéen ñi ne buñ ko ko da ngeen a foog ne mooy niñ ko fee te noonu lañ ko tekkee bañ commencé ba léegi est ce que da ngeen a yaakaar ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii dal fee euh, feebar yi ba euh, ñu woy feebar yi nga xam ne bu seen feebar yi méttee léeg-léeg ñuy wax wax yoo xam ne dalay leer ne kii bu wéroon du waxe noonu ba moo tax duñ ci bàyyi xel day na foog ne looloo ko dal mais kon fal daay tawaquf comme si dañ ne ñeneen ñi mais bàyyi leen taxaw gi ngeen taxaw di xaar ndax du ngeen ko defam déet indi leen li mu wax muy katif mbagg moom mënee ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mu wax ñu bënd ko ak daa bi ak li nga xamante ne mooy daa gi ak ak lànkar gi bu ko defee ñu bindal ko moom mu ndax moom du wax lu dul dëgg lal hajra li muy wax sori na ak li nga xam ne mooy dal way feebar bu seen feebar metti mu ne lii mooy li gën a rafet luñ mën a yeen wax ji waaw <coughs> mu ne sax walaw qaddarna même buñ supposé woon anna ahadan minhum qaala dhalika an shakkin arada an shakkin arada lahu fi sihhati qawlihi <coughs> kaana xata'un minhu wa ba'idun an yuqirrahu ala dhalika man kaana hunaka mimman sami'ahu min khiyar as-sahaba wa kubara'ihim wa fudara'ihim hadha taqdirun ba'id wa ra'yun ghayru sadid mu ne même buñ ne woon sax dañuy supposer que ne waaw kenn sax boo wax lool ne wooy yorente ma ne sa sam hajara mooy san bi moom ay waxam xamatul li wax ah. mu ne supposé woon lool lool moom lu sori la mu yow nga yaakaar ne même bu doon kenn wax loolu ci loo xam ne sikki sàkkal ah kooku kon kon nga foog ne loolu kon erreur la ci moom te tamit loolu sori na même bu doon erreur la ci moom mooy ñeneen ñi dinañ ko ne eh, dinañ ko ko leeral ña fa woon ci xiyaaru saxaaba ñoom Mawlaana Ibn Abbaas ñoom Seydina Omar ñoom ñeneen ñi ak ñeneen ak ñeneen ña fa newoon du ñu ko yëgal ne eh loolu dal yeneen ci balay saa saa ah. ma waaw mu ne loolu moom ab supposition la boo xam ne bu sori la mais am na yenn juhaal yu koy wax comme ni ñu ciy ñëwee ci fin bi ah incha allah dinañ ci ñëw. wax leen euh, seen wax yooyu parce que <coughs> yu mel nii boo ci nee bi yóbboo nga leeral li rek waaw en plus ñu ne on est des wolof mooy lu sax ci réew mi daa yomb lool suñu suuf loo fa indi mu sax waaw boo fa jiwul xam-xam ju jë ju jëhlul murakkab moo fay xam waaw gaa ñëw di wax ay déli te en général doo gis te bariwul ñoo xam ne mën nañoo taxaw faire face wax leen lu leer tontu leen tontu yu leer teg ci dëgg bariwul waaw moo tax nag bu yàlla defee yow nga àgg foofu nga man koo leeral leeral ko bu ci gàttañlu lu mukk bu ci gàttañ lu waaw parce que njariñ la ngoo xam ne man naa sauver des milliers de personnes waaw yoo xamante ne nii ñu ngi ci jëxlu gu réer gu feeñ cànkute gu leer naññ mu biin te dara yóbbawen lu dul waxi juuxaal yooyu waxu iñaar yooyu mais comme que amul en face kenn ku leen di wax ne waxu ngeen dëgg te tamit waxu ngeen dëgg doo ñëw rek ne waxu ngeen dëgg mu jeex mooy nga indi lu leer luy wan ne kii li mu wax dajji ko d'une argument argumentation boo xam ne bu xam-xame lay doon ci xam-xam lay tegu daa ñëw rek waxul dëgg mu jeex boo fi nee waxul dëgg dañ naan waa ji il est amul lu mu mu fi teg moo tax muy waxi nii te tamit ku la ko wax na dëgg waaw ñëw rek waxul dëgg dem sa yoon da leeral waaw moo tax dinañ ñëw ci waxu juhaal yooyu côté boobu mooy ne <clears throat> lii nii lu sori la te lool bu ko kenn waxoon dina ñeneen ñi dinañ ci moom te ñeneen ñi dinañ ne ko é eh, xam nga ne yow loolu amul waaw kon nag mu ngi noonu waaye mu ne wayaxtamilu am na beneen supposition an yakuna hada sadara an qa'ilihi wax dahashin waxira mooy ah bu dee a hajara waxul a hajara bi mooy yiñ ne hajara hajara mooy ñenn ñi nga xam ne dañu wax lool mooy mën na nekk que am na beneen supposition que ne kooku feebar bi mu gis musiba gu réy gi mu gis mu dal yonent ma lay saar saar moo tax moom àndul ak sagoom ba mu waxee noonu jàpp ne lay dal ñépp moo moom mooy moom xam na ne loolu mu dal ci ma lay saar saar mais nit bu sàggoog sa bu tàggoog sagoom ndax problème bu rëy bu nekk catastrophe boo gis xam nga nit bu nekkee ci catastrophe léeg-léeg mooy nit bu gisee catastrophe il perd li gars yi naan il perd sa langue loolu mën naa dal nit ba tax muy wax moom moomu di wax loo xamante ne xam ne ne mbir yi demewul nii wala mais li ko tege mooy musiba gum gis tiitaange gu ko dugg ak rëyu gravité wu ak màggaayu lim gis tax muy génn ci làmmiñam loo xamante ne nii demewul moo mooy wute naag dëgg-dëgg nim dem moo tax mu ne loolu possibilité tiitaange catastrophe ak ñàkk ëlëmu gi dugg nit ka wax loolu mën naa am waaw fi dhalika al muqaam al azim wal musaab al jasim kama qad asaaba lim dale ñenn ñi ci ñoom ba nga xam ne lu toll noonu dal na leen ci ay metti ah waaw <coughs> waaw <coughs> xoolal keroog Uhud bi affaire yi ba ba rumeur jóg ne qutila rasulullah faat nañ yonent bi alayhi salaatu salaam mais am na ci mooy catastrophe bi ñu ko déggee mais loolu moo tax sax kuffaaru Quraysh yi daanaka jekkali jaay ya ah. moo tax ñu am benn genre ngañaay parce que ñeen dañu dégg affaire bi rëy muy catastrophe bu rëy boo xam ne masulee na dal bu dee lool am na mais ñu jàpp ne dëgg la tax ñeen ñi ne ñoom dañuy bàyyi daal dañuy bàyyeeku waaw teg seen jaasi ma ba Anas ibn Nadr fekk leen fa romb leen ne leen eh ne leen lan ngeen teg seen seen ngànnaay ñu ne ndax qutila rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne mais mais bu ñu faatee yonent bi alayhi salaam xuubu jël leen seen ngànnaay mooy xoolal ñooñu xabaar bu réy noonu moo leen dal ba yow nga génn ngir xeex ngir yàlla di wut shahaada ngir faatu am am darajaay martyr ñu ne la faat nañ yonent bi alayhi salaatu salaam loolu lépp nga bàyyi teg sa jaasi toog di xaar ñu gaa yi ñëw faat la mu jeex lu tax ndax catastrophe bu réye que ne xabaar biñ dégg na Anas ibn Nadr moo ñëw indiwaat mbooloo moomu ni leen muy nijaayu Seydina Anas moom lañ ko tuddee radiyallahu anhu ne e ne leen lu ngeen def nii ñu ne moo nee nañ faat na yonent bi alayhi salaatu salaam bu ne leen mais même loolu bu dee am na sax mais kuumu mais fa muutu ala ma mata alay mais jóg leen ngeen xare ba faatu ci li ci kaw li mu faatu ko ci lañu ñu door a reprendre leur seen seen sago ak loolu commencé jëlaat ngir mën a xarewaat ak kufaar yi mooy loolu noonu di dal nit ci jamonoy catastrophe ndax xabaar boobu la jéggoon loolu mën na dal kenn ci ñoom mu ne hajar hajar ci loo xam ne ba ne moom bàyyeeku ko ne boo xam naa lii dal ñëpp ndax ba gisee ne ku feebar en général feebar bi tar lool lii mooy conséquence bi muy indi moom mu jàpp ne loolu mooy am conséquence bi mais loolu njuumte la ci moom est-ce que daa tax te loolu sax bañ loolu sax bañ <laughs> <laughs> waaw loolu lu sori la moo tax mbir mi li nga xam ne moom la doon mooy lan mooy dañoo laaj gars yi dañ ne hajara rasulullah ah yéen da ngeen a ne mooy. istifham la même hajara hajara loolu façon istifham la waaw te li koy wane mooy beneen bi hajara a ah hajara déet da ngeen a foog ne yéen yeneen bale saa saab lii dal feebar ku feebar ba feebar bi metti moo ko dal mais dem leen ngeen laaj ko waaw dem leen ngeen laaj ko istafhimuhu istafhimuhu dem leen ngeen laajaat ko bu baax ngeen xool waaw dem leen ngeen laajaat ko bu baax ngeen xool bu ngeen demee foofu di ngeen gis ne yonent ba lay sarsam loolu dalu ko loolu la wax mais tekkiwul ne dañoo wax loolu <coughs> moom ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà kon nag mu ngi noonu <laughs> voilà léegi euh, lu des ci xadiis bi kon euh, joro kon gis nañ loolu rasulullahi sallallahu alayhi wa kon gaa wax loolu ah kon fa minu fa minu man yaqulu loolu gisoon nañu ko ah mu ne leen kon biñ baree di wax loolu la leneen <coughs> waaw bém waa kay wala yanbaghi 'inda nabiyyin tanaazu' fa qaalu ma sha'nu a hajar istafhimu fa dhahabu yaruddun alayhi ñu dem nag di ko di ko laaj ngir laajaat ko bu yonent bi saa saa ñu indi la kii bi yonent bi saa saa ne leen da'uni falladhi ana fii xayrun mimma tad'unani ilay bàyyi leen ma sax finalement li ma nekk loolu leeral nañ ko moo gën li ngeen may li ngeen may woo wa awsaahum bi thalath voilà léegi mu dénk leen bi thalaas muy ñetti mbir mu dénk leen ñetti mbir yoo xamante ne nii moom la leen dénk ah loolu la leen dénk da'uni bàyyi leen ma li ma nekk moo gën sax li ngeen may woowe ndax la ma ndigal mooy li ñu waxoon ndigal wax yu ba ma waxoon ma bind wax yu boobu moom ma waxaat ma dindi ko ba mu gisee ne saxaaba yi am na ñoo xam ne pare nañ kon ngir loolu lépp mooy sànk googu mën a bañ a am waaw te bàyyiwu leen lu dul ci mahajja bayda lu leer nañ waaw kon mu ngi noonu waaw moo tax la digaloon bind gi moo digalaat ñàkk bind gi waaw te looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bañ koo bind sinon bu doon digal léegi des par force da koy bind ala raxmi an fi man man man man man kaan waaw bu doon ne digal li dafa continuer bindal par force day bind ak malgré ku mën a taxaw ne bul bind wala bu leen ko indi dara li tax nag mu bàyyi ko mooy wax yu ba ne woon nañu ko dindi na bind moo ñëwaat rek ne dindi leen ne bu leen ko eh, bu leen ko bu leen ko euh, <coughs> bu ko bind lool la voilà kon insha allah kon nag usikum bi salaas bi moo moo mooy li nga xam ne moo ci des après na ñëw ci fin wu waxu mawlaana ibnu abbaas ar raziyata inna ar raziyata kull ar raziya maa xaala bayna rasulillah wa bayna an yaktuba la loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala kon tey dañuy yem ni ah dañuy yem fii bii di ñëw kon ñu ngi ci xadiis bi ba léegi ci yawmul xamiis lii nag wax naa la c'était laata muy génn di waxtaan ak ñoo di leen xutba ci minbar bi waaw mooy bi ñëwee seetsi ko mu wax leen indi leen ma bindal leen loo xam ne du ngeen sànku sama gannaaw ñii ne nañ indi ñii ne non ñu ngi ci xadis boobu mawlaana ibn Abbaas moo ko nettali wal xadiis fi saxiixayn wa gayrihimaa inshaa allahu taala kon nañu yem nii ba léegi ci feebaru yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi juróomi fan laata muy génn àddina inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw wallahu taala aalam